bismillah alhamdulilah wasalatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd ah, kon ñu yeggale ñaar bay di insha allah ba beneen yoon ñu dugg ci li nga xam ne moom moo ci rek ne muqiitu yallaahu ya jalilu rabbi wa ya xafizu yallaahu ya xakimu yallaahu afu ya waarisul baaqi rashidu wa ya sabuuru ya rabbana yallaahu yallaahu muqiitu yow yàlla mi nga xam ne yow yaay kiy jox jaam ñi lu ñu dunde almuqiit mooy kileen di jox li ñuy wax alquutu mooy dund waaye li jaam yi di dunde mbindeef yi yépp kenn ku ci nekk ak li sama borom subhanahu wa ta'ala ci yow ne loolu ngay dunde xar mi moom ngooñ lay dunde gaynde xam nañ ne du lekk mbuum moom yàpp lay dundee du dëgg ah nit sama borom subhaanahu wa ta'ala dafa def muy dundee lépp daanaka maanaam dina dundee lu xeetu ci wàllu ngooñ comme mbuum comme salade yi et cetera dina dundee lu aju ci wàllu ci ndawal yi aussi niki noonu. Euh, boo demee ci géej ga xeet dundin yañ fay dund yooyu tamit yu kéemaane la ba nga xamante ne da nettali nañ ne yent yàlla Sulaymaan alayhi salaam maanaam nettali nañ dani yàlla tey dama bëggoon daal nga bàyyi ma ma defal invitation maanaam ñëpp rek àdduna bi yëpp tey maanaam rab yi ñëpp rek tey maa leen defal ak dund mu defar affaire yi lu bare bare comme moom jinne yi ko doon liggéeyal ak yooyu mm. mu defar lu bare bare bare bare teg ñu ne ah, benn rab daal moo jóge ci e, e, ci géej gi ñëw ci saa si mu ne fuuf taabal bi lépp lépp lépp <laughs> ba pare nag daan ni sama borom daf ma daan jox fukk yu toll nii bis bu jot maa ngi xaar li ci def <laughs> maanaam ndax wax ji dëgër na wér na fu mu jógee tout ça l'essentiel maanaam liñ ci jublu ci nettali gi mooy maanaam sama borom subhanahu wa mu yaatoo kenn ku ci nekk li mu lay wërsëgal ba ci nooyi gi ngay nooyi nooyi ba pare sama borom subhanahu wa dafa am lu mu def. mooy mbir lu mu gën a vital maanaam mooy ak am ko li muy gën a nécessaire muy gën a yomb di gën a nekk loo xamante ne da koy gën a woyofalaat jaam yi ku nekk xam na ni euh, par exemple gis ceebu jën moo gën a yomb gis maanaam gis ndox moo gën a yomb gis ceebu jën lu dëgg ni ki noonu am fur wi am añ maanaam lu ñu naan euh, euh, kii parce que dafa am kii euh, dessert am na avant entrée mais bi ci digg bi na la tudd plat de résistance bi ku ne xam na ni plat de résistance moo gën a yomb nit ñi dessert ak entrée bu dëgg voilà bon d'une manière générale waaw d'une manière générale c'est vrai que plat de euh, am na ñoo xamante ne entrée wala dessert mooy seen plat de résistance ah, mais loolu parfois day aju culture bi tamit day aju culture day aju tamit ci am amu nit ñi mais de manière général plat de résistance parce que tey xoolal par exemple yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom waa Medina bi ñu demee jàpp ji waa Quraysh euh, waa Makka jàpp leen def leen ay prisonniers de guerre yàpp ak mburu lañ leen doon def jox dañ leen doon rendal gëléem xar misiwil leen ko jox leen ko ak eh, mburu alors que ñoom Madina tàndarma lañ doon lekk parce que ñee lee lañ xam maanaam ñoom eh, yàpp lañ xam <laughs> mu ñu defar <laughs> waa Makka alors que ñoom xam ñoom Madina tàndarma la ñuy dundee <laughs> donc voilà donc loolu loolu tamit dafay jouer ci mbir mi maanaam mais d'une manière générale maanaam bu ñu wax plat de résistance maanaam loolu aussi day aju ci culture bi ak tamit ci am amu wa réew mi mais ala kulli xaal li nga xam ne moom mooy li nga xam ne moom mënta ñàkk nga xam ne képp ku yeewoo ci réew mi lii ngay dunde looloo gën yomb li nga xamante ne moom mooy yi yi ci des yi nga xam ne ñoom dañuy mottali mbir mi rek lu demee nekk ay dessert ak yooyu niki noonu ndox ndox tamit moo gën a yomb ci boisson yi boisson yi am yëpp ndox a ci gën a yomb ndox moo ci gën a vital moo ci gën a nécessaire ndox tamit ngelaw moo ko gën a yomb ngelaw moom amul amul amul dara d'ailleurs sax ngelaw moom amul amul amul ku koy xëcc amul voilà <laughs> amul condition d'acheminement bi même xam nga ndox sax am nañ ko mais ngelaw amul maanaam parce que sans borom subhanahu wa moom mooy al muqitu mooy kuy jox jaam yi lu ñu dunde waaye dundin yi maanaam li ñuy dunde nourriture yi bi ci gën a tedd mooy liy dundal xol liy dundal xol moo gën a tedd lépp te mooy alquran sunna yonent bi sallallahu jëf yu baax yi jëf yu sell yi ak zikkar surtout zikkar moom mooy dundal xol di tudd borom bi subhaanahu wa taala ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ahyu qulubakum bi zikrillahi ak zikrul ilahi lil qulubi quutu in lam ta'ish bihi fa hiya tamutu Cheikh Hadji Abdou Aziz radiyallahu anhu mu ne zikrul ilahi tudd buur bi borom bi subhaanahu wa taala lil qulubi quutu moom mooy dundal mooy nourriture pour xol yi in lam ta'ish bihi bu fekkente ne nit ki xolam dundul ci zikkar di tudd yàlla di ko fàttaliku fa hiya tamutu day dee adduna bi nag soo fi nekkee sa boroom daf la fi indi ngir nga jaamu ko ngir nga xam mooy kan nga taraxlu ci kanamam sa xol di dund sa xol boobu bu dee dund mooy indi sa ruux di dund ndax ruux bi tax ñuy wax li ciy jariñ emplacement bi ci xol la ne loolu moom moo tax lu muy gën di sell ndax yaa ngi koy jox dund bu mat dund bu doy te fexe nga ba feebar yi amuñ jegewuñ ko da ngay gis muy gën di sell di gën di kawe nit ki di gën a sell ba gën a kawe malaaka yi moo tax wala qad xalaqnal insaana fi ahsani taqwiim nit yàlla daf koo bind ci anam gi gën a mate gi mu gën a taxawe moo tax moom moo mën a nekk dem ba yegg maqaam boo xamante ne adduna bi yépp moo koy téye ndax sama borom subhaanahu wa ta'ala day feeñu ci moom ci mboolem tuuram yëg meloom yi day def sax ci moom feeñu ci moom sax ci jëmmam subhaanahu wa nit day dem ba nga xamante ne euh, parce que xam ngeen xam-xam xam-xam ci xel lay ne information dañ koy dañ koy en magasine ci xel mais xam-xam biy jariñ diggante nit ak boromam ci xol lay ne leer la boo xamante ne nit ki information yi ma xam li muy xam moom dañoo al ilm bu demee ba nga xamante ne saa borom subhanahu wa dafa def leer ci xolam mu jaxasoog moom loolu la ñuy wax maarifa mooy xam na yàlla loolu nag da dem nit ki day dem ba nga xamante ne léegi moom ci biir xolam leer lay doon waaye yaramam tam leer lay doon moom yaram bi sax day jaxasoo ak leer yaram bi sax day dem ba jaxasoo ak leer du nag lu ñuy gis di ko làmb di ko daj du loolu mais day def ay jikko ci moom dangay gis nit ñi di mën a dugg ci yu bon moom du ci mën dugg bu ko buggoon sax da ko dul man bu ko buggoon sax da ko dul man ndax sa Boroom dafa dundal xolam ak leer ba loolu rogalaat ci yaramam bi yépp looloo tax xol moom mooy moteur bi nga xamante ne moom mooy diriger nit xanaa gisoo leen ni avion wala oto wala lu mu doon dafa am moteur boo xamante ne moom mooy tax muy daw moteur boobu fi mu jëm maanaam puissance bi puissance moteur bi fi mu jëm force bi foofu direction boobu sens boobu foofu la jëm bépp jëm du dëgg xolu nit tam noonu la mel te loolu boo ci bëggee xam dara xoolal xale yu ndaw yi xale yu ndaw yi si si seen xol jëm da nga koy seetlu bu baax foofu la ñuy seen yaram yëpp dafa koy jéng jëm tey boo leen téyee léegi nii nga téye leen nii seen xol jëm ci suuf léegi nga gis ñu tëb ndax seen xol dafa dem ci suuf boo gisee seen xol jëm ci kaw ñu tàllal seen loxo pour yéeg seen yaram bu ko munul tamit da gis nii ñu ngi koy jëm maanaam fi seen xol jëm la ñuy jëm moo tax du ñu am du ñu am ci dara lu ñu taxaw seetlu leen xale yi da gis ne du ñu du stable ci dara moo tax na nan yow mënoo toog non en fait mënuñu ko parce que seen xol rek la ñuy toog fi seen xol jëm foofu lañ jëm nit nag en réalité noonu la mel moo tax war nay fexe ba xolam jéng jëm ci boroomam subhaanahu wa taala boobu yoon rek mooy yoonu mucc mooy xol bi jëm ci borom subhaanahu wa ta'ala moo tax aarifu ne ñi xam yàlla dëgg dañuy wax ne su fekkente ne xool nga asal pré ba abat maanaam ba éternité nga gis leneen lu dul yàlla xamal ne farata la ci yow ngay tudd yàlla ndax zikrul ilaahi lil qulub yaqutu in lam tash bihi fa hiya tamutu ahyu qulubakum bi zikrillahi ah dundal leen seen xol ak di tudd yàlla ndax moom mooy li mooy aliment bi mooy nourriture xol mooy di tudd yàlla yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne ala ukhbirukum bi afdali a'malikum wa arfa'ikum 'inda wa arfa'ihi wa arfa'ihim 'inda Allah wa xayrun lakum non wa arfa'ihim 'inda Allah wa xayrun lakum wa arfa'iha bi darajatikum 'inda Allah wa wa xayrun lakum min an tunfiqu adh-dhahaba wal waraq wa an talqul aduwa fa yadribuna fa fa yaqtulunakum wa taqtulunahum qaalu balaa ya rasulallah qaala zikrullah xanaa duma leen xabaare mbir moo xamante ne moo gën ci seen jëf yi ngeen di jëf yépp moo leen gën moo gën ci yéen sax ba pare moo gën ci li leen mën a yëkkati seen daraja fa seen borom subhaanahu wa taala nga xamante ne gis ngeen jëf jooju moo gën ngeen jël dépenser alal ji ci kaw suuf si maanaam alal ji maanaam or ak xaalis ngeen dépenser ko jëf jooju moo gën ngeen taseeg noon yi ngeen dóor seeni baat ñi ngeen rey leen ñoom ñu rey leen maqaama yooyu yëpp ngeen di amee foofu am na benn affaire kese bu ko gën ñu ne ko waaw waaw loolu kay bëgg nañ ko mën a mooy del tudd yàlla de zikrullah ndax moom mooy dundal xol mooy dundal ruux loolu moom moo tax façon yi gën yépp nag ci tudd yàlla mooy nga tudd ko ak sa xol ndax zikkar buñ ko waxee làmmiñ bi fokk moo am ci foog nga wax sa làmmiñ yëngatu mais bi gën ginnaaw bi sa làmmiñ dee wax mooy nga fexe ba li sa làmmiñ di wax sa xol di ko yëg bu jaree sax sa làmmiñ bi nga téye ko pour sa xol di ko wax doy na loolu moom moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne fikratu saa afdalu min ibadati sana wala ci beneen riwaaya afdalu min ibadati mi'ati sana xalaat ci yàlla réflexion am réflexion bu poussé ci yàlla ci wàllu yàlla maanaam nga def maanaam li ñuy wax méditation benn waxtu moo gën jaamu yàlla benn at wala téeméeri at ndax nit ki dina yëg ci xolam ci leer guy wàcc ci moom ak lu muy jariñoo ci digganteem ak boroomam subhaanahu wa ci benn waxtu kese wala benn minute deux minute yu mu toog rek concentré wu xalaat ci boroomam ba nuur ci ci loo xamante ne bu jaam bu doon julli pendant cent ans du ko am loolu moom moo tax sa xol moo tax muy war di wax allah allah di zikar di tudd yàlla allah allah moo tax xadara dañ ko xadara moo tax zikar boobu am solo xadaratul jumaa day waral nit mu mujj bokk ci ñi nga xam te ne dañuy xam seen borom subhaanahu wa taala mooy bokk ci aarifina yi nii la xoolal mën nga jël ci bi wala nga jël waaw wax nga ah allah moo tax sama borom subhanahu wa ta'ala ne zikrullah uzkurullaha zikran kasiran julli benn charte la ko utal mooy maanaam zikar tudd yàlla mooy na bari charte lu ci sax nga am laat charte lu ci sax place bi nga nekk laab waaye charte mooy na bari waaye mu bari ci xol moo gën mu bari ci làmmiñ boo mënee toog façon zikkar nag bi gën mooy bi nga xamante ne sa ruux moo koy def maanaam sa xol moo koy def te loolu soo ci bëggee am benn façon mooy dangay ngay fexe gëmm sa bët nga noppi tëj sa gémmiñ nga fexe ba bul déglu dara ci sa xol nga jéem a wax allah dinga gis ne sa xol am na làmmin bu fa nekk di wax di nga gis ne am na nopp bu fa nekk di dégg dinga gis ne am na bët bu fa nekk di gis te di nga gis ne zikkar bi yépp day daw ci biir yaram bi loolu moom moo tax tudd yàlla nekk surtout baatu Allah nekk nourriture ak aliment bi gën a màgg xanaa gisoo leen am na nitu yàlla yoo xamante ne radiyallahu anhum tudd yàlla boobu day tax ba mën nañu toog ay jours parfois weer wala ñaari weer yoo xam ne mun nañu bañ a lekk mën nañ bañ a naan ndax aliment bi nga xam ne mooy aliment bi gën ci aliment yi moom lañ leen dundale te sama borom subhaanahu wa ta'ala daf ne uzkuruni azkurkum tudd leen ma ma tudd leen moo tax boo tuddee yàlla nga di ko zikkar di tudd yàlla saa su ne da ngay yegg foo xamante ne sa xol ngay tudd yàlla allah allah allah allah allah allah sa di ko da dem ba benn moment booy nelaw sax sa xol day continuer naan allah allah allah da ngay nelaw sa xol naan allah allah allah sa xol di ko wax da ngay avancer nga continuer ci loolu da ngay dem ba nga xamante ne dootoo mën a waxati dootoo mën a bañ a waxati allah sa xol fu mu toll da koy wax ngay zikkar léegi yow jeex yow bokk nga ci zakirullah kasiran yi ñii tudd yàlla fu ñu toll nag léegi bokk nga ci ñooñu xam ne mënoo toog foo toll yaa ngi naan allah sa xol a nga nit ki nag day avancer ci biir loolu ba sa borom subhanahu wa taala ne ko nag léegi comme dama ne woon tudd leen ma ma tudd leen léegi nag déglu ma man ma tudd la nga yëg boobu sans borom subhaanahu wa jokkalante boobu noonu ñi ko xam daal wax nañ ne moo dàq sax dugg aljanna yàlla nañu yàlla may lool moo tax sama borom nourriture bi gën ci nourriture yi mooy mooy lan mu tudd yàlla allah allah yàlla yow yàlla yaa jalilu yow mi nga xam ne danga ngaa màgg màggaay bu ëpp xelu mindee fi subhaanahu wa mooy danga am majesté bu kawe subhaanahu wa ta'ala xam nga waxoon nañ la ne biñ tolloo ci zul jalali wal ikram ne sama borom subhaanahu wa ta'ala dafa am ay tur yoo xamante ne day wane ak taaram mooy bëteem am tur yoo xam ne day wane majesté maanaam jalaal mais da ngay xam ne sans borom subhanahu wa léppam lu mu def ci kaw suuf même melu mbindeef yi rek d'une manière générale su amee al jalaal bu ci nekkee jalaal bu ci nekkee mooy akuk màggaay xamal ne jamaal mi ngi ci ak taara ngi ci biir amul ci kaw suuf wala ci mbindeefam yi ba ci biir safara loo xam ne maanaam majesté kese kese kese la déedéet li ñuy tuddee majesté ci ni muy feeñoo mbindeef yi loolu ak taar la gu jaxasoog majesté beauté la gu jaxasoog majesté loolu moom moo tax yéefir bi ci biir safara dana fa xamee boroomam ci anam goo xamante ne ndax dana xam kan mooy boroomam ki koy mbugal nii ki koy teg nii ci anam goo xamante ne mënu koo xame su nekkoon biir aljana parce que aljana moo tax yéefir bi dem aljana lu tax yéeféer lu dem àjjana parce que nature am maanaam ni mu mel moo baaxul ci muy dem àjjana ci mu fay ne euh, gis nga léeg-léeg nit nekk ci benn situation boo xamante ne day xiif par exemple xiif xiif xiif ba nga xamante ne bu sexee dara lekk day daanu xëm muy tibb di sex rek di daanu xëm ndax nature am moo ko <laughs> moo ko at maanaam dafa yàgg ci xiif ah bu séisme yi amee uh-huh. tremblement terre ba am ñu ñu sauvé uh-huh. ci yàggee ñu leen jox a jox leen ndox bu bari ay toq voilà ndànk ndànk <laughs> aljana na mu mel adapté wul ak jëmmu yéeféer safara moo adapté ak moom moo adapté wu ak moom safara moo adopté woo ak moo tax waaw vice versa aussi loola tax ñoom seen bopp bu ñu waxee an afidu alayna minal ma'i aw ma razaqakumullah ñoom waa safara bu ñu waxee nii waa yàlla ne ñi kii nu mu waa aljana ne ay waay bëbbal leen ci ñu ndox mi ndox wala boog ci li leen yàlla wërsëg dañu inna allaha harramahuma alal kafirin yàlla daf ko xaramal ci yéeféri baaxul baaxul ci ñoom dafa baaxul muy àll allazina gaa yi nga xam ne it ittaxasu dañoo jàppee diinahum seen diine lahwan fo wala maanaam mbóorante wala ban ak fo pour ñoom diine yëpp mi ngi yem ci partie de plaisir ak loisir diine foofu la yam folklore bu folklore bi jeexee diine ji jeex na bis bu ñu waree ñëw ci àtte yi ñu ne déedéet affaire bi non c'est que yi dañoo tàng nangam nangam mais bu affaire yi xewee gars yi way ñuy fett su loolu waa sawal lii diine la seen foofu la yàlla nañu yàlla sàmm wa gharrahumul hayaatud ba pare dund àdduna gi war leen kon maanaam liñ ci jublu daal mooy yàlla màggaayam bi yëpp lim ñu ci feeñoo ci mbindeefam yépp daf koy mooñaale daf koy maanaam euh, jaxasewaale ak da koy cuubaale ak taaram ak booteem moo tax gisoo nit day nekk ci difficulté sax biir difficulté bi mu am ci facilité maanaam lépp lépp lépp metti mu du ne tout le temps day am ay parties yu metti parties yenn après mais d'autre de l'autre côté aussi am na ay facilité voilà walla lépp nekk mbugal kese déedéet day am ay parties de plaisir aussi rabbi yow sama boroom wayaa yow mi nga xam yow tamit yow mi nga xam ne yaa xafiisu yow yaa ci aara ci wattu di sàmm nit yaay wattu nit ci mboolem musiba yi ko mën a dal xam nga àdduna bi nekk lii mu ne ba tax dund mën fee possible ay milliards yi milliards yi conditions ñoo daje pour àdduna bii ñu mën fee taw ñun ñu du ci dund ay milliards yi milliards yi conditions ñoo daje yoo xam ne benn condition bu ci dañoon rek àdduna bi dund fi dootu mën na il suffisait que suuf si gën a jege jant bi tuuti que dund dootu fi possible ndax tàngoor wu tar il suffisait que suuf si gënoon sori jant bi tuuti dundu dootul possibilité ndax lan ndax seddaay bu tar il suffisait que ngelaw li li nga xamante ne moom mooy oxygène bi maanaam li nga xamante ne moom mooy ni mu composé woo mu am lenn lu ci changé lu mu tuuti tuuti que respirer ko dootu nekk lu toxique et cetera et cetera toppal yooyu ay conditions yu bare bare bare bare dajale daje pour dund rek mën a ne wa ah voilà dafa lépp a fragile lu dul ne xanaa yàlla mooy aar rek mbindeef yi mooy ki wattu ni ki noonu ci biir nit ki ni muy dunde yàlla dangay gis ne nit ku nekk daf koy remarquer muy jullit muy yéefér ne am na quand ay moment ci dundam yoo xamante ne maanaam dañ naan dafa nekkoon au bord du gouffre lañuy wax mm-hmm. waaw <laughs> nga xamante ne tout est bien maanaam si tout est bien li Alaaji Ibou Sakho di wax rahimahullah mu ne mu ne euh, nit su ne budul woon li ma ko teel gis kon ma dee kooku bëtum sauvé na ko moo ko sauvé budul li ma ko teel a dégg <laughs> ah <laughs> kooku nopp moo ko sauvé bu dul woon li ma teel daw hein ma dee kon lan tànk sauvé na ko bu dul woon li ma teel waaf mooy sëgg ci waaw mooy tënde ko mooy affaire baa ngi yegsi rek waaw nga esquiver ko waaw kay bu woon li ma ko teel a def ma di dee kooku ndigg laa ko sauvé yaram bi bu dul woon li ma ko teel a xalaat aussi bu dul woon li ma ko a xalaat rek musiba am et cetera bu woon li ma a xeeñ xet gi et cetera sama borom mooy wattu jaam yi subhaanahu wa taala julli jéeg yi ñoo yam ci loolu bokk na ci aar gi mu aar jaam yi mooy lim leen defal ay sensation le fait que ñuy yëg imaginer subhaanallah bu fekkonte ne nit du am métit du yëg nga xamante ne tey mën naa jël loxoom teg ko ci réchaud bi wala fii tàkke yëgu ko mi ngi xool feneen mbir mi lakk loxo bi ba mu jeex te yëgu ko bu paree après xool gis ne loxo ba dem na maanaam le simple fait ak tamit le simple fait que di di di yëg ay danger di yëg luy metti di yëg naqar ak coono yooyu yëpp dañ koy sauver sans borom daf koo teg ngir mu wattu nit parce que tamit bu doon nit du masalan du mer du tiit du jaaxle yooyu yëpp amul ci moom kon ay intérêt yëpp day yàqu te du ci xam dara du dëgg et cetera donc yooyu yëpp sama borom subhaanahu wa daf koo def ci nit ñi mais da leen di aar yëpp ay xéewal la ki nga xamante ne nag moom mooy nit ki nga xamante ne yàlla yàlla lay gis ci lu ne. xam nga moo xam nañ ne yàlla mooy zahir mooy ki feeñ ci lu ne moom yàlla lay gis ci lu ne moom bët boobu lay xoolee mbir yi tout le temps day am benn bët ci mbindeef yi waaye day am benn bët ci yàlla moom xolam ñaari bët la am benn bi ci mbindeef yi lay dem benn bi ci yàlla tout le temps bu demee nag ba nuur dëgg ci mbir mi yàlla rek lay gis àdduna bi yëpp dootu fi gisati kenn kuy def dara loolu yàlla kenn moo fi nekk di def di dindi lu mu gis rek ci yàlla lay aju yàlla subhaanahu wa taala yàlla ñu defal loolu yàlla yow yàlla yaa xakimu yow mi nga xam ne yow yaa ci xereñ xereñ xakim ah, fi nga xamu baalaxa ci xaakim kiy tëral àtte mooy boroom xukm mooy ak àtte ki nga xam ne mooy tëral àtte kon yàlla mooy tëral àtte ci wàllu sharia mais moo tëral àtte yi nga xamante ne loi yi yi nga xam ne ñoo nekk ci univers bi moom la physicien yi di di indi moom la mathématicien yi di utiliser moom la chimiste yi di découvrir ci seen expérience ñi am science expérimentale moom la ñuy découvrir ñi am science exacte moom la ñuy découvrir mooy loi yooyu sans borom subhanahu wa ta'ala teg ci univers ba pare jël nit def ko mettre loi yooyu yëpp à sa disposition loolu moom moo tax nit koo xam ne yàllaa ko tax a jóg maanaam kiñ naan kii nga xam ne yàlla la bëgg wut xam-xam yi yëpp bu mu ciy jàng daf koy jàng mais yàlla lay gis maanaam moom yàlla lay wut ci xam-xam yooyu loo tax ngay gis nitu yàlla yu mag yi da ngay gis dañuy dañuy dañuy dañuy xam am yenn xam yi dañuy am ay xam yoo xamante ne comme par exemple lu aju ci ci ci univers bi dañuy gis dañuy aay ci domaine yooyu ay sciences naturelles wala domaine scientifique yi wala médecine wala yooyu noonu dañ ci aay dañ koy souvent dañ koy faral di maîtriser lu tax parce que tout le temps dañuy gis yàlla ci biir affaire yooyu ñoom moo tax ngay gis ñu koy jàng même bu dee ci yéefar lañ koy jàngee parce que xam-xam na xam-xam la rek liñ naan euh, daalatul mu'min al hikmatu daalatul mu'min sagesse xam-xam puso jullit la bu réer fu mu ko fekk na ko jël moo tax ku xam boroom subhaanahu wa buy xool moom buy def benn expérience nii ci chimie par exemple wala benn wala ci physique ki buy xool kii électricité ni muy doxee et cetera wala muy taal machine bi mu ko indil ay pro maanaam moom kii maanu yàlla lay gis du bi à la fin ki nga xamante ne nag dafa yëg di xolam moom yàlla nekku ci moom ki ko jàngal lii lay yéemu ci moom da ngay gis nit koo xam ne subhaana rabbi day toog bi yéemu rek ci non mais gars yi ñoo ay mais gis nga ni ñu defaree avion bi saway non mais gars yi ñoo ay mais gis nga saway euh, euh, euh, métro bi kenn dawalu ko mais gars yi ñoo ay gis nga ki maanaam moom ci day yéemu rek <laughs> ci loolu ki nga xam ne nag yàlla dafay dund ci xolam moom fu mu gisee yooyu yàlla lay gis yàlla mi nga xamante ne moo mettre lii à la disposition de l'homme te nag nit rek la ko defal comme nit la ko defal découvrir ko ak di ko mën utiliser aju ci nit ki nekk jullit wala mu bañ nekk jullit sauf que jullit la nekk alalam jullit la nekk alalam euh, kon lu waay ko tëral beneen bi mooy xakim maanaam day tekki zul ma maanaam borom sagesse bu rëy bi parce que at attention atte bi am na atte charia aussi moom mooy ki tëral atte charia te atte charia fu mu lépp lu mu teg mooy dafa ànd ak ma sama borom subhanahu wa ta'ala li mu bindee asamaan seg suuf si nii mënoon na ko bindee neneen mais nii mu ko bindee dafa am sagesse yu ci aju niki noonu le fait mu bind mu indi charia bi teg ko dafa am ay sagesse yu ci teg aju sama borom subhanahu wa ta'ala deful dara te fekk amul sagesse ci ginnaaw ñi ko xam ñoo koy xam ñi ko xamul xamuñu ko waaye tout le temps am na sagesse bu nekk ci ginnaaw subhanahu wa ta'ala moo tax yow boo ko xamul tamit neel li yàlla wax moom mooy dëgg te loolu lay topp bu nee nii la noonu la bu nee du nii c'est parce que du noonu loolu mu tëral mooy réellement li baax man sama xel dafa limité parce que nit ki ni ay moyen maanaam ni ko yàlla binde yaramam ni mu limité ni la xelam limité xam nga nit ku nekk bëtam am na fu mu yem am na loo xamante ne bu tegoo ci kanamam du gis la ca gannaaw du dëgg parce que bëtam dafa limité wu ni ki noonu noppam ba pare non même loolu dafa am longueur d'onde boo xamante ne nit ki li muy gis ci longueur d'onde entre Euh, su ma juumul quatre micromètres la ak huit micromètres diggante boobu la su fekkee juumul su fekkente ne nit ki diggante boobu rek longueur d'onde li nekk ci diggante boobu rek la mën a gis ah xoolal dem xoolal nombre ba ci bu ñu nattalee ba ca moyen l'infini plus l'infini <laughs> ci ay longueur d'onde nit ki du ko gis noppam tam noonu la mel moo tax moo tax am na yu bari yu dundoon ñun fii nii te bët yi duñ leen gis yu baree bare ñi ngi nekk ndoom ñun ci saal bi mais suñu bët yi gisuñu leen parce que longueur d'onde bi ñu mën a gis moo bariwul moo yaatuwul moo tax même euh, euh, euh, niki noonu suñu nopp noonu la mel dafa am ay hertz QRS yoo xam ne ñun loolu lañ mën dégg ak yoo xam ne suñ nopp du ko dégg d'ailleurs loolu moo tax technique gu eh, MP3 yi foofu la jóge technique gu MP3 yi foofu la jóge MP3 la la en fait dañoo jël euh, ak kii yëpp ah, yeneen yi WMA yooyu tax ñuy tuuti maanaam fichier yi au lieu mu ngande ba toll comme ni mu daan toll ci weef yi ni mu daan ngande moo tax euh, nga xamante ne boo gravé sa benn euh, CD mu def 600 mégaoctets léegi nga xam ne fichier boobu mën nga koo def si lu gën a tuuti fuuf loolu la en fait c'est parce que dañ gis ne li nekk ci fichier bi yëpp du lépp la nopp di dégg léegi dañuy dindi parties yi nga xam ne moom nopp du ko dégg dañ ci dañ ko dañ ciy wàññi yenn parties yi comme nopp du ko dégg dañ koy wàññi muñ ko wàññee ñu bàyyi lu nopp rek li nopp di dégg plus tuuti bu ko defee son bi da ngay gis moo tax da ngay am impression que li ñuy dégg benn la en réalité li nga dégg du benn am na yu bare bare yu ci dem euh, moo tax fichier bi gën a tuuti moo tax maanaam mu gën a tuuti ñu compressé ko léegi ni ki noonu maanaam toppal mboolem cëru nit loxoom am na poids boo xamante ne boo ko ci tegee bu ëppee yenn yi doot ko attan am na yenn et cetera tànkam noonu am na paawam fu mu mën a yam munul yam lu ëpp distance bi nekk munul jéggi lu ëpp distance bi toll ci maanaam boo boolee ñaari tànk yi ni ñu toll donc tànkam dafa am ay limite nit ki noonu doxam rek sax dafa am mu mën a yem moom loo xam ne bu ko doxee ci journée bi après day sonn foog mu noppalu yooyu yëpp dafa am ay limite nit dafa am ay limite ci lépp comme nit dafa am ay limite nag ci lépp xelam noonu la amee ay limite loolu moom moo tax li yàllay tëral moom munul taxaw naan daf ci tëral àtte moom maanaam naan euh, d'accord naag d'accorduma ay sa bu loolu bokkut ak ni ma ko gisee sama gis-gis du loolu déedéet parce que sa xel moo limité yow déjà ah sa xel moo limité déjà moo tax yàlla moom mooy ki sage borom sagesse bi nga xamante ne lépp lu mu dogal lépp lu mu àtte noonu la amuloo droit di ci dugal sa xel budul woon ne sax mooy buur lu ko neex lay def lu ko neex lay tëral yow jaam nga même bu ñu dindi woon loolu bu ñu ñëwee ci le fait que ngay jëfandikoo sama xel rek dañ naan la yow sama xel dafa am ay limites déjà kon li baax ak li bon yow xamoo lépp ndax sa xol dafa am ay limites yàlla yow yàlla afu yow mi nga xam ne yow yaa kiy jéggalaate yaay jàpp jaam gis ko mu def li mu war a def yépp li mu def yépp ci lu bon nga jéggal ko moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidatu Aisha radiyallahu anha laaj ko ne ko bu ma demoon ba yàlla woon ma laylatul qadr lan laa ñaan mu ne ko da nga naan allahumma innaka afuwun mooy da naan yow buur yàlla mi ci tur yu rafet ak melo yu yëkkati ko innaka afuwwun non lee lañ dafa dam waaw innaka afuwwun yow yaay kii jéggalaat sopp di jéggalaat sama dafa bëgg di jéggalaat faafaan ni kon jéggal ma ndax sama bëgg loolu niki noonu noonu la bëggee jaam bi tam di jéggalaat ndax jaam bi dafa war a nekk koo xam te ne moom tamit day jéggalaat ndax sama borom subhaanahu li mu def mooy li nga bëgg yàlla di doxale ak yow fexeel bay doxale ak moom ak mbindeef fi noonu moo tax yeneen yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne man satara musliman fi dunya satarahu llahu fi dunya wal axira ku suturaal jullit fii ci àdduna yàlla dana ko suturaal àdduna ak àllaxira mu ne man qada li muslimin xaajatan qada allahu lahu xaajatan fi dunya wal axira wala qada allahu lahu kur man qada li muslimin kurbatan qada allahu lahu kurbatan min kurab yawm al qiyama képp koo xamante ne da ngaa fajal yaa ab jullit benn problème xamal ni problème bu la tiis di nga ñëw yawm al qiyama yàlla fajal la ko même àdduna déjà sax da ngay gis yàlla da la koy defal waaye niki noonu contraire bi noonu la mel këpp koo xamante ne da ngaa xaw sutura jullit yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne na yàlla dana xaawi sa sutura même bu la dee fekk xolo expression bi mu utilisé dan yaa ayyuhal ladina qaalu amanna bi afwahihim euh, nan la ko waxate yaa ayyuhal ladina sunan Abu Dawud la xadis bi ne yaa ayyuhal ladina qaalu amanna bi afwaahihim laa taxtaabul muslimin wala boog laa taxzulul muslimin fa innahu man qadala musliman wala boog euh, laa tafdaxul muslimin aw aw aw kama qaala en tout cas euh, dama fàtte baatu xadis yi xadis bi. mais daal ba bay maanaa maanaa xadis bi lii la yéen ñi nga xam ne nee ngeen gëm ngeen ci seen làmmiñ maanaam mooy nee nga julit laa fexe leen ba leen xaw wi sutura julit ñi parce que képp ku xaw wi sutura jullit ñi yàlla dina xaw wi sa sutura même bu la dee fekk sa biir sa biir kër yaay baat boobu la utiliser même bu la fekkee ci sa biir kër yaay dina ko mës a def maanaam boo xawee sutura jullit foo xamante ne waroon nga ko faa mën a nëbbal sutu maanaam waroon nga ko faa mën a suturaal nga xaawi ko bés dana ñëw nga soxla lool yàlla suturaal la mu xaawi sa sutura yàlla ñu yàlla sàmm ni nga bëggee yàlla di doxale ak yow del doxale ak noonu ak jullit ñi ak nit ñi nit ñi nit ñi ak nit ñi ni nga bëgg rek xoolal lan nga bëgg yàlla defal la ko xool ko ba nga xàmmee ko ba nga ni man di lii laa bëgg yàlla defal ma ko ba nga gis ko nga dem nga doxaleek noonu ak nit ñi yàlla noonu lay doxalee ak yow xanaa gisoo leen ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jaaxlee ñëw ci sayyidat Khadija radiyallahu anha lan la ko wax dana ko innaka la tasilu rahim yow da ngay jokk mbokk yow dangay ngay jokk mbokk mu ne ko da ngay dimbali njirim yi ba pare nit ñi bu ñu amee ay problème danga leen ciy jàppale nekk ak ñoom ci biir problème yi ku soxla ndimbal nga dem jàppale ko moo tax yàlla du la toroxal lépp yaa Xadija radiyallahu anha fan la xamee loolu fan la xamee ni comme parce que dafa effectivement dafa xam ne moom sage la dafa xam ne yàlla noonu lay doxal képp koo xamante ne noonu nga mel ak nit ñi même boo dee yéefir yàlla du la toroxal abadan déedéet <laughs> ah ah même boo dee yéefir yàlla du ko def ah. moo tax loolu yow loolu lu mat a bàyyi xel la te subhaanallah gis nga hmm, allah allah allah am na yaakaar naa mos naa ko wax fii yàgg na ça fait deux trois wala quatre ans sax dafa am benn wax joo xamante ne dama def woon ni maanaam dama ko remarqué woon dama ko yàgg remarqué ci biir nit ñi nit ñuy dunde ba ma fo ma jàpp ne lii daal règle la ginnaaw gi ma gis ko ci waxu imaamu Malik rahimahullah ginnaaw gi ma gis ko ci waxu yeneen bi sallallahu alayhi mooy nit koo gis muy critiquer nit ñi diw nii diw lii la def diw yàlla da koy nattoo loolu muy critiquer nit ñi yàlla da ko koy nattoo moom aha non diw baaxul day def nangam ak nangam <laughs> muy critiquer dina dox ci àdduna ba bés jot mu def li mu doon critiquer kooku nit ku taxaw naan diw ah day def nangam papaam walla yaayam ba ngi def nangam ak yooyu di ko wax bis day jot mu gis papaam wala yaayam def laa même chose koo leen gis mu jàpp doomu diw ji daal nangam ak nangam diw daal doomum ji nangam ak nangam xale bi le àdduna <laughs> dina dox ba mu gis même affaire boobu ci doomam et cetera loola tax ni nga bëgg yàlla di doxale ak yow ni nga bëgg yàlla di doxale ak yow fexeel bay doxale noonu ak mbind fi sama borom subhaanahu moom mooy alafu mooy kiy jéggale bàkkaar segam yàlla moom la ñuy tooñ ngoon guddi ak bëccëg muy jéggale di baale waaye yow mi nga xamante ne jaam nga binduloo jaam yi moomoo leen lan moo tax nga foog ne yegg nga foo xam ne kenn waru laa tooñ ah lan moo tax moo tax loolu ku ko xam day jéggal te xam ne yàlla da koy jéggal te gis ngeen képp koo leen gis amul ki ñaan maanaam xolam amul iñaan ci biir nit ñi ci jullit ñi iñaanewul kenn soxorewul kenn mu bëgg ko wala mu bañ ko yàlla da koy baal ay bàkkaaram même bu ko bëggul woon même bu tuubul ndax xolam bi yéenewu ci kenn lu bon waaye nag bokk ak li wolof yi di wax sama xol bi yéenewuma ci kenn lu bon mais en réalité yéene nga ñëpp lu bon parce que loolu ci sa wax lay am yow yaa ko wax mais est-ce que réellement looloo am <laughs> ak tamit nit koo xamante ne lu ko nit ñi def mu baal la sama borom subhaanahu wa tam loolu la koy defal da koy baal yàlla ñu yàlla boole ci ñooñu yaa waaris yow mi nga xamante ne yow yaay kii doon moom maanaam mooy sa borom subhaanahu wa ta'ala lépp indi te ñëpp dañuy dem bàyyi ko lépp ba pare moom mooy jox ku nekk li nga am ndonol moom rek la subhaanahu wa képp ku nekk li ngay hérité ci kaw suuf ak li nga fi am ci lu baax ak safaan bi yépp sa borom moo la ko dotale moom mooy ki nga xamante ne daal moom moom lépp amul kenn ku fi moom leneen lu dul moom xattaa yére bi nga sol boo jàppee ni yaa moom da ngay nax sa bopp li tax parce que bés dana jot yére bi ci boppam day yàqu sama boroom wëlbati ko moomaat ko wala nga maye ko mu nekk ci loxol keneen kooka tam saa yu ko neexee sama borom jël jële ko ci moom maanaam et amul fii loo xamante ne kenn ko moom lu dul yàlla yàlla daal moo moom ñi ci def ay jaam leen amuñu albaqi yi yow yaay ki nga xamante ne yow yaay ci fii sax des fi moo tax képp koo xamante ne dafa bëgg a sax day fexe bu sax ci saxu borom bi subhaanahu wa taala ku sax ci saxu borom bi sa borom xanaa gisoo leen ni boo comparé borom alal yi nañ jël siècle bu la neex siècle bu la neex nag jël ko nga xoor borom alal yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom jikko yu rafet yi ñi nga xamante ne seen njariñ dafa bari ci nit ñi ak moo xam ci seen xam-xam la wala seen li ñu indil humanité bi la wala et boo leen comparé da ngay gis borom alal yi ak a gaaw ci ni ñu leen di fàttee waaye borom xam-xam yi seen tur lay des boroom alal yi seen boroom ñi nga xam ne ay nit nitu nit ñu ñu mën a def lañ ci lu baax seen tour lay des te tout le temps mooy gën a yàgg ndax euh, ñooñu dañoo jël ay melo ci moro borom bi subhanahu wa mooy njariñ gi ñuy def amal nit ñi saa ne bu dee borom xam-xam bi la fait que sans borom subhanahu wa ta'ala melo woo xam-xam et cetera ar yow yàlla yàlla yow mi nga xam ne yow yaay kiy jin ki ki jub tey jubalaate yow ki xam lépp lu mu def noonu la muy rashid lépp lu mu def noonu la ba pare moom mooy kiy jubalaate subhanahu wa ta'ala wa yaa yow yàlla yow mi nga xam ne yow yaay saburu yow yaay muñaakonte maanaam mu ngi jóge ci ak sabru bi tekki muñ xam ngeen yàlla du muñ ñun ni ñu muñe ñun nan lañuy ñuy muñee lan mooy muñ ci ñun mooy am na lu arrivé loo xamante ne neexul ñu jéem koo supporter ci suñu xol ah loolooy muñ lu dëgg Euh, mu am kon ay loo xam ne contrainte lay doon yàlla amul loolu mais le fait que sa borom subhanahu wa mu gis ñëpp di ko moy nit ñi di ko moy suba ngoon guddeeg bëccëg mu continuer di leen wërsëgal di leen xéewale di leen defal lépp kooku mooy sabuur moom bi nga xamante ne nit ñaa ngi koy mooy mu mën a di indi léegi punition bi mu ne waaye naa bàyyi ba yow ma xiyaamat bàyyi nit ki nga xamante ne dafa yàgg di mooy mu may ko temps guddal fanam ba mu mën a ba mu mën a tuub gudd fan loolu lay jariñ def ci lu baax lay jariñ ah bu dee ci lu bon nga nekkoon nga daal di gaaw dellu tuub loolu la gudd fan di jariñ jariñul leneen amul beneen jariñ en <laughs> ah, gis nga moo tax képp koo xamante ne da bëgg a nekk xaritu yàlla xalilullah a ibrahima alayhi salaatu wassalaam mooy xalilullah ku bëgg a nekk xaritu yàlla da ngay mel ni yàlla mel yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci xadis bu nekk ci saxiix yi mu ne al mar'u ala diini xalilihi nit camsi nit ki dafay nekk tout le temps ci jikko yi doxalinu ki nga xam ne mooy xaritam fanzur mantu tuxaalil xoolal anakan ngay xaritoon koo xaritoon rek dangay gis dangay yor ay doxalinam kon xoolal bu baax kan ngay xaritoon euh, xoolal maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam moom moo njëkk a ganale xam ngeen ganale mooy invité gaa yi ñëw nga ganale leen ki moo ko njëkk def malaaka bi ñëwee ci saa si rek mu dem wuti ji aw sël sëll mooy doomu nag boo bu bu xa bu duuf bi ejlin samim dégg nga leen ko ñëw tegal leen ko te xamu leen ah mi ngi leen doon doog a gis ah, moom Ibrahima alayhi salaatu salaam xoolal fi moo tax fii suuf si suuf si sama borom subhaanahu wa daf ñu fay ganale suuf si indi ñu fi xéewal yi et cetera waaye ganale gu mag gi mi ngi koy xaar ëllëg aljanna yàlla nañ ci yàlla boole waaye itam nit mën naa nekk ganu borom bi subhaanahu wa taala te demagul aljana te maanaam deewagul mooy bu fexe ba lépp mu koy delloo ci boroom bi subhaanahu wa taala gis nga moom Ibrahima alayhi salaatu wassalaam dafa am benn bés benn yéeféer bu am soixante-dix ans paax paax ñëw ne ko dama buggoon nga may ma lu ma dunde tey mu ne ko yow yéeféer bu bon bi nga bañal yàlla moos ma di la jox acca jóge fi mu dem bi mu demee maam Ibrahima alayhi salaam sama borom ne ko eh Ibrahima kii mi ngi am soixante-dix ans ci kéefiram weddi ma man ma di ko dundal ba tey man maa koy dundal ba tey te pourtant soixante-dix ans ngi nii mu may weddi yow nga di ko bañal mu daw daam dem woo ko ne ko sa borom ma wax ma ma teral mu ne ko ah mu ne ko waaw mu daal di tuub nekk jullit moo tax nit bu bëggee nekk xaritu yàlla day fexe ba noonam yi maanaam ñi nga xam ne dañ koo bañ nga xamante ne lu bon dañ koy bëgg muy yegsi ci moom muy fexe moom ba di fexe ba yiw di yegsi ci ñooñu boo bëggee nekk xaritu yàlla waaw soo ko bëggul nekk nag nga doxale leen mais bu bëggee nekk xaritu yàlla waaw jafe na nag <laughs> mais soo bëggee nekk xaritu yàlla yu bon yi kon kon ku la yéene lu bon ak di la ko def nga fexe moom ba yiw yegg ci moom ndax sama boroom noonu lay def ba noppi attention nga koy def ci anam goo xam ne ñoom du ñu xam ne xéewal gi ci yow la jóge ci anam goo xam ne ñoom sax du ñu xam ne xéewal gi ci ñoo ci yow la jóge xoolal yéeféer yi sama borom subhaanahu wa ta'ala mi leen di defal ay xéewal yu bari ci kaw suuf ànd ak ne reconnaître wuñ sax ne ci yàlla la jóge xéewal boobu ndax fi leen ko jaara la daf leen di jox xéewal yi de telle sorte que ñoom du ñu xam ne affaire bi ci yàlla la jóge ku bëgg a nekk xaritu yàlla nag noonu ngay doxale soo ko mënul nga ñaanal leen mais xam nga di ñaanal nit ñi ñépp yàlla xam nga nit ku nekk ni sa xol mel noonu la sa làmmiñ di mel moo tax foo gisee nit kuy wax wax ju ñaaw di saaga aka def wax ju ñaaw tout le temps seedeel ci ne xol ba yàqu na foo fu mu commencé wax yu ñaaw di wax yu ñaaw nii xamal ne xol bu yàqu na waaye suy wax lu rafet tout le temps tout le temps xamal ne xol bi sell nit ki nag suy expression am ci la ñuy xamee nan la état wu xolam mel buy wax di ñaan yàlla may ma nangam yàlla maa ngi waaw bëgg naa ci yow nangam yàlla defal ma nangam yàlla sama oto bi nangam ah, bëgg naa nga réparer ma ko yàlla ah, liggéey bi may wut nangam yàlla ah, waaw man daal mbirum soxna si laa bëgg nga defal ma ci nangam yàlla dama bëgg sama tabax bi nga defal ma ci nàngam ñaan yooyu ku koy ñaan ndax xam ne moom nitu àdduna la ndax àdduna rek lay ñaan loolu rek ko yitteel àdduna kese lay ñaan du dëgg ah du dëgg ok wa minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min nasib am na ci nit ñi ñoo xam ne foo ñu fekk foo leen fekk ñu tax naan yàlla may ma àdduna nangam may ma àdduna nangam ñooñu amuñu benn cër ci àllaxira parce que àdduna rek moo leen mu am ñoo xamante ne wa minan naas man yaqulu rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana wa qina azaban naar am ci nit ñi ñoo xam ne dañ naan yàlla may ma ci àdduna yiw may ma ci àllaaxira yiw te nga mbugal te nga musal ñu ci mbugalum safara ulaa'ika lahum nasiibun mimmaa ñoo ñooñu am nañ cër ci li ñuy fàggu maanaam àdduna nañ ci am yiw àllaaxira dinañ ci am yiw mais ñu ba tey ay nitu maanaam nit lañ ñoo xam ne seen xol foofu la tollu da nga gis am na ñoo xam ne yàlla may ma la ñuy wax may ma nangam yàlla defal ma nangam ñooñu seen bopp la ñooñu en fait yàlla seen mbir yi c'est parce que duñu ay boroomi cër yu rëy seen cër ci seen bopp rek la yam mais su commencé yàlla jullit ñi laa bëgg nga defal leen nangam yàlla kii wala sama gaay yi yàlla man ak sama gaay yi man ak ñi may àndal man ak samay mbokk man ak c'est parce que cërum noonu la toll ci ci cercle bu restreint boobu la toll bu demee waaw yàlla may ma dama bëggoon ah may ma ñu ne ñi ñëpp nga ah, kooku hmm? cercle am fan yam ci biir jullit ñi cëram foofu la toll mais bu demee wala yàlla man àdduna bi laa bëgg kii nangam di di ñaanal adduna bi yëpp univers bi yëpp lépp lu fi nekk ci mbindeef mu koy ñaanal ngay xam ne nag borom cër bu rëy la waaye xam nga ñaanalal yàlla defalal nàngam àdduna bi univers bi du noonu lañu koy ñaane en fait da ngay ñaanal ki nga xamante ne kooku moom moo représente univers bi yépp dans sa globalité muy yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy di def ay salaatu ala nabi loo gën di def salaatu ala nabi moo tax mooy bunt bu mag bi moo tax mooy cër bu rëy bi moom mooy bunt bu mag bi nga xamante ne ci la nit ki di ne bokk ci borom cër yu mag insha bunt boobu jotaay bii di ñëw insha ci bunt boobu la ñuy dugg bi sirri hasil asami salliyan na ala gis nga tur yàlla yu mu indi yëpp mu ne ci barke tur yi ci secret yi nekk ci tur yi yëpp yàlla nga julli nag ala sayyidina alhamidul mahmudi allah insha allah kon xam naa foofu la ñuy yam insha jotaay bi di ñëw ñu dugg foofu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa